waaw jannaati wa uyun ñu leen dugg leen ci jàmm ngeen nekk ñoo xam ne ci jàmm ngeen nekk ba pare lépp loo xam ne ci seen xol lépp takk-takk wala bépp eh, ñëgg ñëgg xol bu ngeen amaloon kenn keroog lay set <laughs> allahu akbar kon lii la borom bi dig wooy ngëm yàlla yi benn wax suuratul hijr kon aaya quarante cinq ba quarante huit mu wa qaala taala al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu indi ñu beneen aaya ba léegi ci wàll wii di ñu wax di ñu leeral bayaani ma a'adda Allah li nga xam ne boroom bi subhaanahu wa taala moom la waajalal ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne ñooy jaamam yi mu ne yaa ibaadi wala yaa ibaadi laa xawfun alaykum alyawma wala antum tahzanuun alladiina aamanuu bi aayaatinaa wa kaanuu muslimiin udxulul jannata antum wa azwaajukum tuhbaruun yutaafu alayhim bisihaafin min dahabin wa akwaabin wa fiihaa maa tashtahiihi al-anfusu wa talazzu al-a'yun wa antum fiihaa xaaliduun wa tilka aljannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kasiratun minha ta'kulun wa muy wax ci suuratu Zuxruf suñu boroom tabaaraka wa ta'aala muy wax ca suuratu Zuxruf mu ne yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi nga xam ne boroom bi moo leen tabbal boppam waaw nit ñi ñoom ñooy samay jaam yaa ibaadi waaye yaa ibaadi mais boobu nisba gi ko dindi waa xam ne moo yaa ibaadi ee yéen saa allahu akbar non loolu moom moo tax xaajara yàlla moom ne la yow si ay sama jàmm yow mii moom sama jàmm non jeex na booboo gën a neex <laughs> waaye nag kaay leen ma dolli leen yaa ibaadi waaye laa xawfun alaykum parce que li gën a bon li gën a ye- mën a yàq lu neex mooy ak tiit waaw gis nga dëkk lu mu neex neex bés bu ñu commencé nekk ci insécurité jeex alal joo fa am lépp looloon bànneexoo après day mel ni benn souvenir lointain boo xam ne mënatoo koo jot fekk jàmm ji ñëwaat waaw tiit laa xawfun alaykum déet ngeen di am ak tiit di nekk seen kaw waaw al yawma tay ci alaaxira ji buleen leen am lu ngeen di tiit façon bañuy waaj a génn àddina la leen ko malaakay wax inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu abshiru biljannati allati kuntum eh, eh, eh, kuntum bihi allah laata ñuy génn àddina la leen malaaka yi di ñu jaar barzax ñu dalal alaaxira ñu ñëw ñu dalal leen encore ah dafa am solo malaaka yi dañ naan yéen ñi nga borom bi ne ñi nga xam ne waaw dañoo gëm yàlla ne borom bee seen borom ba pare ñun ca wooral ca loolu la mu laaj te yàlla tax tatanazzalu alayhimul malaa'ika malaaka yi ñooy wàcc ci ñoom di leen dalal ne allah taxaafu bu leen tiit fi ngeen jëm li def seen kanam barzax alaaxira yooyu bu leen am dara lu ngeen ciy tiit wala tahzanu li ngeen bàyyi seen gannaaw bu leen ci jàq ndax ñoo leen koy resal kenn du nekk ci biiru yàlla kenn àddina boroom naax saayal sa affaire mukk déedéet loolu bu mu nekk sax sa suusi wa abshuru yéen dee leen tàmbali leen di bég leen bég leen bil janna ci ajjana bi nga xam ne moom lañ leen doon dégg moo tax yaa ibaadi yéen sama jàmm laa xawfun aleykum di nekk seen kaw al yawma tey wala antum tahzanun te amul lu ngeen di jàq waaw mu ñu laa taxaafu wala tahzanu gi ñëwul waaw laa xawfun aleykum al yawma wala antum tahzanun mu ngi noonee Allahu akbar Allah allahu akbar kon mu ngi noonu ne nag kaay leen beneen waaye ñoom ñooñan alladina amanu ah <laughs> yaay baat yi yéen samay jàmm bu leen am tiitaag yu nekk ci seen kaw te bu leen am lu ngeen di jàq ñooñ ñooy ñan ndax ku nekk man koo prétendre de na taxaw ne man la <laughs> moo tax eh, kii doon na ko wax mu al Mu'tamir ibn Sulaymaan jële ko ci Sulaymaan ibn Tarxaan <laughs> muy mursal mu ne dañuy woo waa arasaat yi mooy alaaxira pàkk bañ leen di euh, bi ñuy bi ñuy àttee jaam yi dañuy dégg aji wax naan yaa ibaadi laa xawfun alaykum al yawm aayat yaa ibaadi laa xawfun alaykum al yawm yaa yépp yëkkati seeni bopp <laughs> ku nekk di jàpp ne wo oh, ah saay man de moom naafiq yi xeet yooyu yépp mën a dugal seen bopp ne ñoom ñoom ñoom ci lañ nee ñu wax ne eh, waa ji wax jawaan ne non alladina amanu <laughs> daaw leen bi ayatina wa kanu muslimin wax lii ni ñu ko réserver exclusivement xéewal gi dal xol xel lépp doo am nekk ci sécurité totale gu mat sëkk waaw ñooñu mooy ñi nga xamante ne alladina amanu moo non pour ñëpp ah mooy ñi gëmoon yàlla amanu bi ayatina suñu aaya ya alquran ak ya ayatul kawniya ak yi ñépp yi ma leen defaloon seen biir seen bopp ak lépp ngir lépp di leen delloo ci man ñu gëmoon yooyee ak sama aaya leen doon tuddal bés bii ñu gëm ko ne dinañ dajeeg seen borom ñooñu la ñuy wax wa kaanu te ca addina dañoo nekkoon muslimiina doon wommatu ngir gëm go loolu ñu gëmoon wommatul seen borom ñooñu la ñuy wax mais nag gars yi am problème quoi ku ci bokkul am problème ah gars yi dañuy yëqamte ko naan ñun la <laughs> ah ay mbooloo yëpp naan ñun la ay ma ne alladina amanu bi ayatina wa kaanu muslimiin fa yankasul kuffaar ru'uusahum bu ko defee yéeféer yi wàcce seen bopp xam ne ñoom moom bokkuñu woon <laughs> waaw waaw alhamdulilah ñay la seen bopp yëkkatiku mooy way ngëm yàlla yée waaw allahu akbar mu ne udxulu euh, euh, loolu liste présence baa ngo est que vous êtes présent ñu ngi nii ñu ngi léegi ñu ne leen nag udxulu aljanna dugg leen ajjana antum yéen wa azwaajukum ak seen soxna yi ña ngeen ak yéen ci pas-pas bii waaw ci àddina dugg leen ak ñoom waaw mariage bi dee du ko du ko taqali de <laughs> waaw nekk ci lu baax nekk ak ku yiw góor gi dee njëkk génn àddina wala soxna si loolu taxul seenu sëy de wara borom bi ne leen duggu leen udxulul ay aywa malaaka yi leen duggu leen àjjana antum yéen wa azwaajukum ak seen soxna yi nga xam ne yéen a bokkoon te daaru duniyaa waaw am ñu ne wa azwaajukum mooy qoranaakum ndax mooy meloon ni yéen ci ngëm yàlla waaw am ñu ne mooy xuurul añ ñu ne noo xuurul añ moom ñu ngi ci biir àjjana ba pare ñii mooy seen soit seen peer ñi mel ni ñoom ci ngëm yàlla wala seen soxna yi ñu amoon fii yooyu yëpp sax day duggaale ci biir tuhfaruna ngeen nekk ci àjjana ñu leen di normal di leen teral waaw yéen vous savez waaw yow gâté <laughs> yéen kay dañ leen di dañ leen di dañ ngeen di bëgg rek waaw di bëggee di bànneexu na di bànneexu rek li nga xam ne moom la leen borom bi di yoor di leen xéewal di leen dotti ci ay xeetu euh, euh, ay ay yu yéeme yéeme Allahu akbar mu ne yutaafu bokk na ci keroog yutaafu alayhim bi sihaaf dinañ baagante ci ñoom yaa Cheikh Ibrahima Sakho <laughs> alayhi rahmatullah nee na wa yutaafu basiiru <laughs> wala wala ca maari <laughs> wildaanun mukhalladun wa yatuufu alayhim wildaanun mukhalladun bu non bu ko tekkee nag li nga xam ne mooy di leen wër déedéet mooy di baagante nag di dem di leen andil palaat yi ak kaas yi waaw di leen servir di dem ak ñëw voilà <laughs> noonu la <laughs> waaw wa kon ñu ne wa yutaafu alayhim mu leen di wër ca ñoom mooy di leen servir di baagante di leen ñëw di leen servir bi si xaasin ci ay ndab ay assiette yoo xam ne min dahabin ci or wa akwaabin eh, assiette yi ci la def li ñuy lekk wa akwaabin kopp ya ya ñuy naan wa fiya ci lool min dahabin wa akwaab ci lépp or bu bu seela bi gën a màgg <laughs> waaw <laughs> léegi mooy boo tuddee kopp ya kopp xam nañu ngir naan la assiette yi pour yi ñuy def li ñuy lekk la jarul mu mu ciy tuddal lekk léegi ñu naan leen nan wa fiiha te am ngeen ca biir ajjana maa la nga xam ne tashtahi al anfus li nga xam ne seen bakkan yi moom dong la ñuy bëgg te bakkan yooyu bokku ñoo bakkan yi ci suuf fii de parce que bakkan yi moom dañoo jéng ci lu neex yoo xam ne neexul yàlla alors que fee bakkan yooyu bi ñu naanee ci géeju yonent bale saa balkan yonent bale saa saam la set wecc allah <laughs> waaye ma ne kuy setal gaa <laughs> ko yàlla jaarale bindee ci Seydina Muhammadu wala mu ne way yow yéen yéen sama sama rendez-vous yéen maw'idukum ah wa ana faratukum ala al-hawd maa ngi leen di jiitu ci sama mbalka ma di leen xaar ay yàlla nañu nandal moom alayhi salatu wassalam yaay kon ñoom wa fiya ma tashtahi al-anfus lan seen bakkan yi nga xam ne ko borom bi kese lay doon yéen ñu bëgg kese lañ fay am ci ay bànneex wataladul ayun ba pare seen bët ci bët lépp lu bët luy neex ci gis ak yooyu moom rek lañ fay am wa antum fiha xaalidun te jeex <laughs> waaw mu ne wa tilkal jannatu loolee nag mooy ajjana allati bi nga xam ne uristumuha dama leen ko dañ leen koo doonnale waaw aljannatul mawruusa waaw borom bi ci mbaaxam la leen ko doon doonnale faye leen ko bi ma kuntum taamalun na ngeen doon jëf ci yiiw ngir moom ca allah ca àddina allahu akbar ja'alana allahu minhum allah mu ne lakum dina leen fa ñeel yéen way ngëm waay waay lakum bi yàlla nekk ñun ñii amin yàlla yàlla nag ko saxal de fii eh, ca biir àjjana yoo yëlee faakihatun ay foyteef ay firi katiiratun yu bari ëpp yu ñu am fii bu ci niroog benn ci ñu xam tur tur lañu bokk waaye niroowuñu tus gisoo keroog yeneen saa saa <laughs> bi Ibn Abbas yaa ma'shara nisaa bi hadis bee ñu génn rek mu ko wax bi muy julli keroog julli euh, biñ jàppee jant bi mu mu mu mu am xaw a rek am lu mu yëkkati loxoom noonu tàllal loxoom ñu ne ko gis nañ nga defoon mu ne waaw daa am benn car bu ma jàppoon ci kii yu àjjana bu ma ko diwoon fii ci ngeen di lekk ba li def ci àddina bi kon loolu yaakaar nga ne bokk naa ak suñu yi mukk <laughs> voilà lakum fiha faakiyatun kasiira minha ca ñoom nag takkuluna ci ngeen di lekk di bànneexu allahu akbar ya'lamu allahu minhum suuratu zukhruf kon aaya 68 ba 73 mu ne wa qaala ta'aala ba léegi al imaam al haafiz an-Nawawi mu ne borom bi nga xam ne moo kawte yéegu nee na innal muttaqiina fii maqaamin amiin fii jannaatin wa uyuun yalbasuuna min sundusin wa istabraqin mutaqaabiliin kadaalika wa zawwajnaahum bihuurin ciin yadcuuna fiihaa bikulli faakihatin aaminiin laa yaduuquuna fiihaa almawta illaa almawtata al-uulaa wa waqaahum adaabal jahiim fadlan min rabbik zaalika huwal fawzul aziim. Allah borom bi di ñu wax ca suuratu Duxaan fan lañ jóge suuratu Zuxruf bii mu jële ko ci suuratu duxaan bi nga xam ne moo topp ci saaru zuxruf Allah <laughs> mu ne wa qaala taala al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yeegul de nee na innal muttaqiina ñépp gis nga fii yëpp lan la tàmbalee ay c'est tout wolof yaa ibaadi bële ah ba ko waxee foofu la yaa ibaad mais bu njëkk innal muttaqiina bi innal muttaqiina te yaa ibaad yooyu ñooy ñoom ñooy ñam taqwa teet yàlla moo tax ñuy làmbook ay ndigalam te mu tax tey sori ay tereem te mu tax mu ne leen innal muttaqiina ñooñee teet borom bi fii maqaamin amin ñu ngi ci taxawaay bërëb boo xam ne bu sécurisé la muy àjjana mu leeral la mooy lan fii maqaamin amin boobu mu ne fii jannaati alquran firi loolu maqaam amin googee al maqaamul amin mooy lan fii jannaatin cey ajjana wa uyun ak ay sewnde wax nañ ci sànq yalbasuuna borom bi da leen fay taar da leen fay terale ci wax nañu li ñuy lekk fee hmm gis nga bërëb taxawaay bu tedd boobee fii jannaati moom yalbasuuna dinañ fa sol léegi mu ngi wax nag li ñuy sol min sundusin ci soobu woyof boobu te rafet waaw wa istabraqin ak bu diis bi waaw façon yëpp lañ ciy am façon sooy yu yu yu tedd yooyu mutaqaabilin ñu ngi jàmmaarloo moom lañ doon wax fee bu ñuy waxtaan waaw nga xam ne seen lal yi day tourner fépp fuñ bëgg kuñ bëgg waxtaan day tourner ñoom waaw sundus lañuy sol bu woyof bi liis neexal boo koy laal sa touche bi dafa waay yow xam nga laal benn affaire wóod mooy bànneex bi da lay saisir ci sa bépp yaram imaginer la nga sol ko waaw way sabrak mooy bu diis bi waaw mu ne kadhalika naka noonu wa zawwajnaahum ma séene leen fa may leen fa bi xuurin ayn booleeg soxna yi amoon àddina tam waxoon sànk dugg leen àjjana antum wa azwaajukum tuhbarun mu ne nag foofu nag am na ñeneen ñoo xam ne maa leen ko waajalal foofu ci biir bi xuurin ayn ay xuur yoo xam ne seen bët ya dafa yaatu la cay weex weex tàll te ñuul ñuul kukku kukku kukku waaw waaw waaw akbar mu ngi noonee mu ne ñoom laa leen di may ñoom laa leen di sëyal nga xam ne ñoom ñee yonent bi alayhi salaatu salaam nee na kenn ci ñoom xurul ayni yooyu bu tifli woon ci suñu géej yi ñu am océan yi nekk àddina àddina day mujj lépp nekk lem lépp ay neex <laughs> gis nga sale sale gi mu doon géej yu weex yi ñun ñëpp ay mujj transformé wu en <laughs> ndax tiflitu kenn ci xewrul ayni la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-alim ñooñu kon ah ba pare yonent bay saa saam nee nañu jël nañ ko ci kii wow Ibnu Mas'ud waaw mooy ñoom dañu transparent te loolu ñëwul sax ci hadis que seen mux yi seen yeel yi da koy gis ca gannaaw yax yaag suux yaag loolu da nga koy dafa leer nañ mën nga cee seetoo ci ñoom waaw allahu akbar loolu moom masha allah quoi dañ leer nañ ñoo gën a leer seetu bu sell wa zawwajnaahum bi huurin ayn borom bi joxati leen beneen assurance nag ne leen nag foofu nag bu ñu fa duggee nag ah <laughs> laa yaduquuna euh, non loolu yad'uuna fiiha bi kulli faakihatin aminin dañuy laaj laaj laaj mooy lépp lu ñu bëgg rek mu agsi bi kulli faakiha bépp xeetu loo mën a imaginer loo imin inimaginable ci wàllu ay foyteef ba pare aminiina boroom bi sécuriser leen ci faatu coono yi mu wax sànq ay jax-jaxali saytaan yooyu yëpp jeex na bañ naanee ca ndox ma jeex na rawatina nag mu dugal leen fii daaru salaam daaru euh, karamate këru teraangam di daaru salaam mooy këru jàmm mooy ajjana waaw waaw waaye it ñu am sécurité que ne wamaahum nekkul ñu leen fay génneek expulsé yad'una fiha bi kulli faakiha lu ñu bëgg rek ñoom da toog àjjana mbir yi ñoo yëngate da ngay bëgg affaire bi ci saa si mu ñëw waaw moo lay fekk si saa toolam mango ba de bëgg naa mango gone yi dem leen fa waaye ci yoon leen ma yooyu amu booy bëgg affaire bi di teew waaw <laughs> waaw te doo ci takk di lekk takk ay laaj ma muswaar ñoom sotti leen ma amul non amul foofu waaw laa yazuquuna fiha al mawt duñu fa mos nag dee ndax dee amul àjjana hatta waa safara dee amu fa parce que gisoon nañ taayee gën a dee buñ duggee àjjana ja'alana Allah mi ñoom ñooy dugg safara dugg àjjana wal iyaazu billah safara dañuy woo aji woote day woo ñu présenté bi ala surati kabshin am la kuy moo xam ne day weex tàll ñu woo àjjana leen ndax xam ngeen kii ñu ne ah kay kii mooy dee laa waa safara xam ngeen kii ñu yuqamte ku ne waaw ñu daal di koy faat ñu daal di koy rendi moom dee ne yéen waa àjjana xuluudun fala mawt yéen waa safara xuluudun fala mawt waaw yéen waa àjjana sax leen ci àjjana amul dee waaye yéen waa safara sax leen foofee ngeen ne amul dee kon laa yazuquuna fi al mawt du ñu fa mos dee de ndax dee lu ñuy mos la moo tax fii ci àddina mu ne kullu nafsin za'iqatul mawt dee dañ koy mos <laughs> waaw mos googu nag moo ñuy yóbbu nag bésub dëgg ba mu ne du ñu fa mos dee illa mawtatal ula lu du dee nga xam ne ñamoon nañ ko ca àddina geex na boobu laa bindoon ci ñoom moo tax keroog as ne woon yeneen saa sa mi mu génnee àddina mu ñëw waaw wàcc fasam ak si daal di wuññi niñ muur yenentu alei saatu salaam daal di koy fóon ci diggante bët yi waaw daal di jooy na tibta hayyan wa mayitaa waaw inna al mawta alladhi al mawta alladhi faatu gi boroom bindoon ci yow de mos ko jeex na waaw tibta hayyan wa mayitaa yaa teey bi ngay dund ak bi nga nekkee nii bi nga mosee dee allahu akbar daal di jooy waaw daal di koy muuraat génn dem ci jàkka ji wax ak nit ñi allahu akbar kon nit ñi duñ fa mos tee illal mawtatal lu mu njëkk ba waaw waaw mos ngeen ko ci àddina jeex na wa borom bi dina leen fegal préserver leen adabal jahim bugalum safara say tàkk te du fay waaw safara ay julli dinañ fa génn di ñëw àjjana mais àjjana amul kenn ku fay génn di dem feneen <laughs> moo naa mu ne ko wa te dina leen fegal may leen sécurité wi fegal leen adaabal jaxiim waaw mbugalum jaxiim bu targata metti ga borom bi nag fadlan lii nag ngëneel kese la min rabbik du liggéeyu kenn moo tax bële naan bi maa kuntu tàmbalul non loolu waxoon nañ ci bee passé léegi Cheikh Mawlana Abdul Aziz al Sharif al Maghribi doon wax ci hadith bi ñu bëjee tey bu ko jiitu woon radiyallahu anhu waaw que ne loolu tekkiwul ne cause boobu que jëf yi moo condition affaire daa fekk boroom bi ci ngëneelam la la ko defaloon jaaral nag ay jëf yoo xam ne yi mu dëppaale ne ñi nga xam ne ñoom laay kii sama ngërëm lii moo leen fii lañuy jaar boo tax léeg-léeg mu askane leen ko mais dëgg dëgg xaqiiqa bi mooy yàlla la ngëneelu yàlla la min ko bu dukkee yow Seydina Muhammad ci sa borom yow parce que ngëneel yooyu ci moom la ko manifesté moo tax mu ne ko min rabbika moo tax gaa yi lu li liy wax sànq fan la ñuy naan ngir mën a su mën a dugg àjjana mbalkaam fadlan min rabbika lii zalika loolee huwa mooy al nga ñaay al azim gu màgg gi da son suuratu Duxaan aaya cinquante et nag al imaam nag di jeexal nag dernier aaya mu ne wa qaala ta'aala innal abraara lafii na'iim 'ala al-araa'iki yanzuruun ta'rifu fii wujuuhihim nadrata an-na'iim yusqawna min rahiiqin makhtuum khitaamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisuun wa mizaajuhu min tasniim aynan yashrabu bihal muqarrabuun aaya vingt-deux ba aaya vingt-huit ja suuratul mutaffifiin mu ne innal abraar ñu way ñu baax ñi ñu baax ñi ñu baax ñi ñooñ nag yàllaa ko xam moo wax wax nañu ñu baax ñooy ñanaa mu ne ñooñu la fii na'iim ñu ngi ci xéewal fii ci àddina waaye rawatina alaaxira alal araa'iki ca seen kaw lal ya lañuy nekk yanzuruna di xool xéewal ya leen yàlla defal lam leen digaloon waaye alal araa'iki ca seen kaw lal ya lañuy nekk yanzuruna di xool waa safara ña nga xam ne ñii yooyu mooy waaye alal ara'iki di xool ci seen xar kanamu di xool seen borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azumat sultanuhu ja'alana allahu minhum waaw kon alal ara'iki taarifu di nga xam ne gis fii wujuhi ca seen xar kanam ya nadratan na'im naataa tëlëx naataange xéewal gi nga xam ne moom lañ nekk parce que ku nekk ci xéewal boo koy gis di xam ne kii moom mu ngi ci bànneex waaye ku nekk ci naqar boo koy gis boo amee ak seetlu dangay léeg-léeg boo amul ak seetlu sax na nga koy saa il est toujours absent bu pare visage fermé renfrogné dellu ci boppam ñàngal ne zik rek gaa yi dañuy wax sax yoo xam ne am nay jamono da ko doon reetaanloo mais nga wax ko muñ sax du ko def xam ne kii mu ci problème mais ku nekk ci daata tëllëx koo xam ne daa def examen boo xam ne mille personnes lañ cinq kese lañ ciy jël mu génn ci pire major wóor na bu génnee si ñu annoncé résultat yi buy génn ci mbedd bi yow boo koy gis di xam ne kii mu ngi ci xéewal <laughs> waaw kon nag taarifu di nga ràññe taarifu di nga gis fii wujuhihim ca seen xar kanam ya nadratan nay mooy ndaataa tëllax waaw nayyuk li nga xamante ne leer nga xam ne mooy sax ci seen xar kanam yi ni nay muy xéewal gi leen borom bi defal wa man lam yaj'alillaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur ku yàlla defalul leer doo am leer xam nga ne waaw yusqawna dees na leen nandal min raxiqin raxiq xeetu ab sàngara la boo xamante ne amul lu lay màndil maxtuum boo xam ne boo ko naanee lañ muy tëj la muy jeexe mooy xitaamuhu lañ koy tëje miskun sang mooy misk xam ne mooy sàng kii parfum bi gën a neex xet googu mooy jeex ci ginnaaw am ñu ne raxiqun li Abdallah ibn Mas'ud doon wax ne kii ah non raxiq mooy loo xam dañ ko njar parce que abraar yi ak muqarrabuna yi bokkul muqarrabuna yi abraar buñ ko joxee muqarrabuna yaa ngi ci biir mais fii daa tudd abraar yi tudd muqarrabuna yi ci ginnaaw kon ñoom bokkuñu ndax ñee ñoo gën a kawe mu ne kon xitaamuhu misk mooy raxiqun maxtum raxiq xamru la boo xam ne dafa sell mooy safwatul xamri la gën a sell aqsal xamri wa ajwadiha ba gën a kawe ci xeetu sàngara yi xam ne du ñu màndil du ñu tax nga perdre la doo am ay ay ay méttitu biir déedéet ba ca gën a eh, eh, Ibnu Mas'ud nag ne xitaamuhu misk mu ne loolu mooy dañ koo njar waaw mooy dañ leen koy njaral waaw kay dañ leen koy njaral waaw yam yoo xam ne dañ koo njarwa xitaamuhu kon misk wa fi dhalika non non attends attends ta euh, yusqawna min rahiqim rahiqim maxtuum laay wax waaw rahiqum maxtuum mu ne loolu mooy loo xam ne dañ koo njar waaw dañ koo njar léegi xitaabu boo ko naanee la muy jeexe xam nga boo naanee benn biir am na benn guu booy am ca gannaaw misk day neex ni parfum misk abraar yi nag buñ leen koy naan dal kon dañ koy njar waaye bu dee muqarrabuna yi benn ci yooyu ñu ko ci njar moo ne wa fii daalika ci yii nag fal yatanaafasi waaye na njëkkante al mutanaafisuun concurrence bi fii la nekk nekkul ci daw topp bal yu ñàkk fulla yi ak yeneen ak mbiru àddina yi yatataawaluuna fil bunyaan waaw ku teg nga teg saa baay teg ma teg sa baay saa waaji teg na foog ma teg ah kon loolu déet <laughs> du loolu njëkkante ci lu lay may ngërëmu yàlla ci la lay may ajjanay yàlla li lay may ngërëmu rasulullah loolu alayhi salaatu salaam loolu wa fi zalika waaye ci yii ma fi tudd fal yatanaafasu na concurrence al mutanaafisu nañuy concurrence njëkkalantekat yi fii leen comme li misli hada falyamalil aamilun ci lu mel nii kuy liggéey na nga liggéey ngir lii waaye liggéey fi di liggéey ko moo fuu di mooy borom di rey ay la borom bi teg doo def ñu naan c'est le travailleur de di la jay ba nga diyee wal iyaadu billah waaw xitaamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim waaw kay moo tax ñu la raxiq bële moom lañuy ñuy njar liñ koy njare nag mooy tasnim wa mizaaju min tasnim la njare kon dañuy xam ne kon kon raxiqun maxtuum bële yusqawna min raxiqin maxtuum kon du sirfan du noonu lañ leen koy joxe dañ leen koy njaral ñoom abraar yi waaye aynan waaye bëtt ndox boo nga xam moom lañ leen di njare de muy tasnim ndax tasnim moo gën a màgg moo gën a màgg bële waaw nga xam ne daa kawe moom comme sanaamul bàyyi comme boosu géléem ni mu kawe foofu la jóge ñoo bokk racine moo gën a kawe loolu la ñuy jël njarale leen ko ci raxit bële waaye mu ne moo tax mu ne aynan yashrabu biha al muqarrabun kanta muqarrabun ay kenn du leen ko njaral ñoom noonu lañ koy naane sirfan noonu li mu nekk lañ koy naane ñoom ñu dul ñoom nag dañ leen di njaral te ku ci nekk nag même ñañuy njaral jàpp nañ dañoo gën a màgg rek alors que dañ leen a njaral mbir moo ah, mooy xam nga ne soo moom dañoo jël di lu ci ndox wala taay joo xam ne mag ñi naan ba pare jël gone gi sottil ko ci ndox mu jàpp ne muy góor nag kontaan alors que bu baax bi dëgg dëgg paayee ko naan ak meer yi yow ndaw yow gone gi nag muus yow bon mango xam nga xam ne sa xol fo sa xel foofu la toll tamit dañuy bañ tamit bon dose bi mu metti ci yow wala doo ko mën a supporter ñu njaral la mais day kontaan am raar yi nag dañ leen di njaral ñu kontaan ndekete yoo gaa yi gën a matal mange moom mu muqarrabuna yi ñu gën a jege kenn du leen njaral noonu nañ leen koy servir Allah kon suuratul mutaffifiin ay 22 ba 27 kon yépp aay yi yëpp di leen nekk fi ci li yàlla waajal way ngëm yàlla yi àjjana al imaam di tëj mu ne aayaatu aay yi nag fil yi wax ci bunt bi ci àjjana la leen fa yàlla préparel way ngëm yàlla yi kasiiratun dafa bari lool maaluma lu ñu xam la amul bépp jullit benn jullit boo miin dara alxuraan lu dul ne xam na mbir yooyu ni nga xam ne noonu la ñu baree léegi nag kon foofu lañu yem ci wàllu njëkk bii di ñëw ñu dugg ci wàllu xadiis yi xadiis yi muy commencé mille huit cent quatre-vingt jeexale mille huit cent quatre-vingt-seize yaa <laughs> fàtte mooy di mooy dernier xadiisu Riyâdou Sâlihîne bi voilà mooy euh, euh, euh, ba foofu la quoi muy dix-sept xadiis parce que inclus la quoi moom lañ war a gis bii di ñëw ñu war a commencé xadiis mille huit cent quatre hadith Seydina Mawlana Jaabir ci beneen wàllu wi ci toolu ni ñu sell euh, di wàllu hadith yi ginnaaw bi ñu gisee alquraan ja'alana Allahu minhu wa amin wallahu ta'ala a'lam wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin